wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saadisi wa samaaniin ba'dal mi'a. wa an jaabirin radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man qaala hiina yasma'u nnidaa allahumma rabba haadihi da'wati taamma wassalaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wab'athhu maqaaman mahmuudan alladhii wa'adtahu hallat lahu shafaa'atii yawma alqiyaama rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi ah, ah. ginnaaw biñ gisee ci garab gi ñu nekk di wax baabu fadlil azaan chapitre cent quatre-vingt-six ak juróom-ñett fukk ak juróom ah. muy xadis bi ñu gisoon ci suñu bi ñu génn moo doon xadis mille trente huit bon dañoo jëloon jàngat ndax defoon nañ euh, muy xadis bu moom lañ gisoon muy bi mu noon waan abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala idaa sami'tumu nnidaa faqulu kamaa yaqulu al-mu'adhdhin walillahi alhamdu wal minna tey al imaamu ah, mu ñëwaat fii di indi rahimahullah beneen xadis te waxoon nañ ko bii weesu mooy li nga xamante ne nii eh, mooy kii bi. xadiis Seydina Jaabir waa wasiila gam waxoon ci xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ne képp koo xamante ne nii idaa sami'tumu nidaa muy xadiis mille trente-sept bu ngeen déggee noddu gi fa quulu misla maa yaquul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salaatan salla allahu alayhi bihaa ashaa thumma salu allaha liya al-wasiila léegi ba ñu gis xadis boobu waxoon nañ la mooy bi mu ne képp koo xam ne dégg nga li noddukat bi wax nga dégg ko di ko wax ginnaaw yooyu julli ci man benn julli ndax ku julli ci man benn julli borom bi dina julli ci yow fukki yoon ginnaaw gi ngeen ñaanal ma alwasilata mu ne wàcc waay la boo nekk àjjana boo xam ne yellu lu kenn waxoon nañ la al imam dina indi xadis fay naa jaabir bii ngir wax ñu léegi nan lañuy ñaane loolu ndax sharia ash-shari'u alayhi salatu wassalam yërmandeem gu yaatu di tax na xattaa yi neewal nañ leen laajal ba bàyyi ku nekk wax mais da leen a wax li nga xamante ne kàddu yi nga xam ne mooy almasura yi nga xam ne ñoo rot jóge ci moom neex a takk lool woyof lool yomb lool comme ashari ashariatul mutahhara yi nga xam ne mooy alxanafiya as-samha voilà kon euh, mu ngi noonu euh, xadis ñu woon di xadis Seydina Jaabir di mille trente neuf ngir nag wax ñu li nga xamante ne nii noonee la ko indee waaw noonee la ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxe eh, eh, ñu waxe kon mu ne an Jaabirin mu ngi jële ci mu ne waa ngi jële ci Seydina Jaabir rahimahullah wa radiya anhu anna rasuulallahi kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam de mooy qaala dafa wax man qaala képp ko wax xiina yasma'u nidaa jamono ji muy dégg nodd waaye jamono ji muy dégg nodd mooy est-ce lii parce que euh, wax ji <laughs> dinañ ci ñëw léegi nañ jàll ba pare parce que li ma bëgg a wax mooy mooy dama toog nii dégg koy noot allahu akbar allahu akbar xam nga mooy jamono jooju maa ngi koy dégg jamono ji est ce que mooy jamono ji daay wax kàddu gi wala damay bàyyi ba mu pare dañ naan la loolu kat mbir mi leeroon na hadis sayna abdallah ibn amr biñ la fàttali léegi moo ko leeral ne ida sami'tumu nidaa fa qulu misla ma yaqul bu ngeen déggeen wax leen lu mel ni lu muy la muy wax kon mayu ñu ñuy wax leneen lu dul lii nga xam ne moom la noddukat bi wax summa ginnaaw gi sallu alayhi ngeen julli ci man ginnaaw gi ba mu waxee ak ngëneelu li julli ci moom benn muy jul yàlla julli jow fukk mu ne summa ginnaaw gi salu ngeen ñaanal ma li allah yàlla li al wasila ñeel ma wasila taw ñaan gi wasila la kon ñu xam ne kon ñaan gi bu nee man qaala ko xiina yasma'u nidaa jamono ji muy dégg nodd mooy ba mu déggee nodd bi ba mu pare la voilà <laughs> bu mu ne képp kon man qaala ku wax xiina yasma'u nidaa ku wax ginnaaw ba mu déggee noddu allahumma mu ne allahumma isa borom rabba daawa yow mi nga xam ne yaay borom woote gi nga xam ne tàmm dafa mat sëkk muy noddu waaw kalimatu tawxiid yi ijlaalu rabbil alamin waaw wane sa jaamu sa nekk jaam ngir sa borom ak wéetal sa borom moom la kàddu yu nodd yu fees waaw mat sëkk ci wéetal borom bi kon nag allahumma rabba hadhihi dawati at-tamma waaw akbar was-salati al ak julli ji nga xam ne moo ne jon na taxaw nii ñu war koo taxawe moo jot waaw moo xam fajar la moo xam tisbaar wala tisbaar la la timis jee fajar waaw ba nga xam ne moom la aji nodd gi ñu noddal yow mi boroom julli gi nga xam ne yaa ko digle yaa ko yoonal njatt ci sa jaam yi ne nañ la koy defal bés bu nekk euh, lu mu ndaw ndaw juróomi yoon waaw kon wa salaatil qaa'ima aatimaa ngi lay ñaan nga jox muhammadanil wasila te nga xam ne mooy sayyidina muhammad ba nga xam ne moo gën a tudd sant boroomam mais mooy ci gën a ki borom bi gën a ràng jikko yu tax ñu koy sant te moo gën a santu ginnaaw borom bi tabaaraka wa moom lañ gën a sant ci kaw suuf moom moom mee lañuy ñaan di suñu sang boobee sallallahu alayhi wa sallam nga jox ko alwasilata alwasilata waxoon na ko ci xadiis sayna abdullah abdallah ibn amr bi waxoon nañu mooy lan ne ab wàccuwaay la fa innaha manzilatan fil jannati la yanbaghi illa li abdin min ibadillah wàccuwaay la ci wàccuwaayu àjjana yellul ngir benn jaam képp ci jaamu yàlla yu sell yi waaw alayhimu salaatu wassalaam wa arju te yaakaar naan akuna ana huwa man maay ki moom loolee kon al mooy lépp loo xam ne moom ngay jokkale ko ngir dem ci koo xam ne ku màgg la waaw waaw maa yutaqarrabu bihi ila al kabir lépp loo xam ne moo lay jokkale di la may nekk sa échelle ngir nga jokkale ko koo xam ne kilifa la ku màgg la kon nag mu ngi noonee waaw tawassaltu mooy taqarrabtu jege sàkku naa jege kon mooy daraja du kawe joo jële maa ngi ñaan nga jox ko suñu sang bi waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal fadilata mu nekk beneen gëneel ab surprise bu xam ne moom lay am ci mboolem jaam yi ndax ku am wasila yow am nga yoo euh, xam ngëneel ci kaw jaam yi <laughs> waaw <laughs> moo tax ñëw na ci xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, leeral na fa li nga xamante ne mooy euh, fa kii mooy bo non loolu maqaamu mahmud bi la waaw mais dinañ ci ñëwaat léegi kon al fadila fadila mooy loo xam ne martaba la boo xam ne comme parce que ku am wasila wasila nee na kenn moo ko ci jaamu yàlla yi kon kooku ko am mooy féete bi amul kaw ñëpp muy beneen boo xamante ne ni am na ñeneen ñu ne boo amaana muy eh, fadila bi mën na nekk day leeral wasila waaw mooy yàlla nag ma jox al fadila waaw bi bu boo faat nekkaat waaye li li li ngir leeral la voilà waaw ngir leeral la doit bi nga xam ne waaw euh, coordination bi naan lii ak waaye day leeral li jiitu mooy wasila wal fadila mooy te loolu mooy ngëneel la nga xamante ni nii waaw nga xam ne képp ku ko am raw nga ñëpp am nga loo xam ne keneen ku dul yow amoo waaw loolu wax la am ñeneen ñu ne noo amaana mu nekk beneen wàccuwaay bu mag boo xamante parce que fadula mooy koo xamante ne bu ñëpp amee la def yow nga am lu ëpp ñoom li nga am waaw loolu mooy al fadlu waaw mooy daal ko fadlullahi yàlla la ginnaaw bi mu joxee ñëpp mu xool ñoo xam ne moom lay jox wala koo xam ne moom lay jox ko mu joxul kenn <laughs> waaw yutihi man yasha kon wal fadila waaw haati kon saydina muhammad haati muhammadan al wasilata wal fadila wab'athu waaw te yàlla na nga ko la waaw wabaasu boo ko dekkilee yàlla na nga ko jox dekkil ko ba bari daal di koy jox allahu akbar waaw <laughs> waaw wala wabaasu yàlla ko saxal teg ko ah maqaama mahmuudan wàcc waay maqaama ba nga xam ne mooy ba képp ku ci nekk non seulement maqaama boobu dañ koo sant ñépp ko bëgg sant ko mooy dafa xemmeem lu pare nekk loo xam lu nuy sant la waaye nag xam nañ koy boroom waaw <laughs> waaw waaw képp kenn ku yit maqaama boobu di nga sant waaw maqaama ba waaye ka nga xam ne moo ràngoo maqaama ba waaye loolu lépp di dellu ci cantuk boroom bi tabaraka wa wa taala allahu loolu la laa la doon wax ne loolu ñëw na ci xadiis al imaamu Nasaa'i kii nu mu tudd Seydina Ka'b ibn Malik voilà al imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi dafa solo ci xadis boo xam ne Ka'b ibn Malik bu mu yëkkati ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yab'athu Allahu an-naas fa yaksu fa yaksuuni rabbi hullatan xadra fa aqulu maa shaa Allah an aqul fa dhaalika al-maqaamu al-mahmuud yonent bi alayhi salaam ne borom bi day yebal day dekkil ñu ñëpp yawmal qiyaam mu daal di may solal sama borom solal ma complet boo xam ne bu wert la bu nëtëx ma wax la soob yàlla ma wax ko mu ne loolee nag mooy wàccuwaay ba nga xam ne moom la ñu sant mooy maqaamul mahmud mooy nga xamante ne ni euh, euh, keroog yonent bi alayhi nee na borom bi dina ma yenkiwal ay euh, xeeti cant yoo xam ne jamono ji xamaguma ko waaw al maqaamul mahbub yoo xam ne moom kese Coran te loolu euh, mooy euh, keroog bi nga xam ne ci lay tinu jaam yëpp waaw ci lay tinu jaam yëpp siino bu ko bu ko deful woon bés moom lañ doon tudd fan yee nit ñi di dem fu nekk ci Seyna Adama alayhi salaatu wa ak yeneen yi mu leen di delloo Seyna Nuh Ibrahim Muusa Isa ba ci yonent bi alayhi salaam mu dem sujjóot boobu lay wax borom bi yénqiwal ko ay xeetu sant yàlla yoo xam ne jamono ji yénqi la ko waaw mooy almaqaamul mahmud nga xam ne bu dul woon moom yàlla du wàcc kenn kon yàlla na nga ko teg wa ba'athu maqaaman mahmuudan alladhi wa'adtahu ba nga xamante ne yàqu ko digoon waaw ndax borom bee ko xonte alquran ne ko asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda allah <laughs> waaw te asaay borom bi moom du way asaawu eh, amaana déedéet waaw mooy day nekk waaw waaw wow mooy day nekk suuratul eh, isra'i waaw la ko wa min al fatahajjad bihi naafilatan lak asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda ci guddi yi dee ci jàpp dog boo xam ne ci ngay góorgóorlu di ci yeewu ginnaaw ba nga nelawee ak tahajjudu waaw loo xam ne da nga koy def ndool lent ci sa kaw yi nga xamante ne moom moo gënoon a nekk farata ci yow si noo julli guddi li ëpp ci borom xam-xam lañ ne farata la woon ci bari saa saa moo tax kumil layla la ko borom dox illa qalila waaw ñu ne lii ci ñëpp la noon farata ginnaaw bi farata yi juróomi julli wàccee mu wàcc ñëpp am ñu wax lool am ñu ne noo ba mu def yonent bari saa saa waaw wallahu taala alam kon mu ne asaa boo ko defee na nga xam ne kon bu boobaa yabaasaka dina la taxawal dina la dekkil teg la keroog bis boo bee te jox la ko sa borom maqaaman maqaama ba nga xam ne mahmudan ba nga xam ne moom lañu sant waaw kon ñaan borom bi mu jox ko allazi buñ ko digoon ca nekk wu ma jaanal lii xallat lahu shafaati dina wàcc ci moom de dina nekk loo xamante ne ne ah dina yelloo wax ji ko wax day tax borom bi nga xam ne dara warul warul dara warul ci moom mu war lool waajoojee ne shafaatu seydina muhammad shafaatu muhammadin dina dal waajoojee allahu akbar xalat dina wàcc ci moom lahu ñeel ka wax wo kama ñaanal li shafaati sama gram mu yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al buxaari di al imaam muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al mughira ibn bazdisba wala ibn bardisba al jonfi al buxaari rahmatullahi alayhi léegi nag jàngat bu njëkk moo est ce ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu Ahmadu euh, solo woon na ko waaw moom indi ko ci man qaala xiina euh, yunaadi al munaadi xam nga fii man qaala xiina yasma'u nidaa solo na ko moom ci man qaala xiina yasma'u nidaa ndax da cee yu ñaari euh, kii la ci indi moom al Ahmad ibn Muhammad waaye naka noonu al imaamu Abu Daawuda mbokku taalib imaamul Buxaari indi na ko ci kitaabu salaa baabu maa jaa fi du'aa'i 'inda al-adaan naka noonu taalib imaamul Buxaari ak imaam Abu Daawud seen taalib bi dal imaam at-Tirmidi solo na rahmatullahi alayhi ak al Maaja boo gisee kon waa sunanul arba'a ñoom ñëpp ko indi imaamul Buxaari yi da cee wéete ak imaam moom imaam moo ci wéete imaam Muslim ci waa Sahihayn imaam Muslim indi wu ah, kon ay imaamul xaafizul Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi eh, nga xamante ne eh, ñaari bërëb la ko indi waaw kitaabul adhaan baabu du'aa 'inda nidaa ak kitaabut bani Israa'iil baabu qawlihi asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuudan voilà moom lañ la doon wax sànq ah, mooy bi nga xam ne waata kon mu ngi noonu kon buñ jëlee bu njëkk bi kitaabul adaan al imaamul buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanaa ali ibnu ayyaash mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ali ibn Ayyash di Ali ibn Ayyash ibn Muslim al-Alhani Abul Hasan al-Himsi al-Bakka rahmatullah alayhi moom mii nag daa nekk ko xam ne Imaamul Bukhari <laughs> euh, par rapport ak moom aajam Imaamul Bukhari parce que kii deux cent dix-neuf la génn àddina Imaamul Bukhari rahimahullah bokk na ci ñi nga xamante ne nii moom kutubu sitta muy moom imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawuda at-Tirmidhi an-Nasaa'i ibnu Maaja rahmatullahi moom kese moo ci dajeek sëriñ bi waaw moom kese bokk nag ci ñu gën mage ci ci ci yi waaw dëkkoon fa la nga xam ne mooy Hims euh, euh, même sëriñam yi moom da ko bokk ak ay sëriñam comme ñoom imaamu Ahmad rahmatullah alayhi nga xam day jële ci jële ci moom directement naka noonu beneen sëriñam bi mu gënoon a taxawal mu ne Ali ibn al-Madini ñoom ñoom moom da koo bokk ñoom voilà kon muy ki nga xamante ne mooy Ali ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'ayb mu ne ki ñu nettali muy Shu'ayb ibn Abi Hamza muy Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi Abu Bishr al-Himsi nga gis mawla Ziyad nga xam ne ñii waa Hims ngoo an Muhammad ibn al-Munkadir yi moo ko jëlee ci Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah ibn al-Hadir ibn Abdil Uzza ibn Amir ibn al-Harith ibn Haritha ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abdullah Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr rahmatullahi alayhi nga xam ne moom euh, euh, ku siiw la waaw ku siiw a siiw moom Muhammad ibn Munkadir eh? ah, ku siiwa siiwa siiw rahmatullahi alayhi léegi moom moom moo ne an Jaabirin moom moo ko jële ci Seydina wa Mawlana Jaabir eh? Eh, muy ñoom nag famille la joon Muhammad ibn al-Munkadir am na frère am Abu Bakr ibn al-Munkadir rahmatullah alayhi am na xam nga wax nañ ne sax am na ñu naan Abu Abdillah am ñu ne Abu Bakr waaye am na moom frère boo xam ne Abu Bakr parce Abu Bakr bi ak Abu Abdillah ñoom dañ ne dàkkantal mais am na frère am bu tuddoon Abu Bakr ibn al-Munkadir waaw madani la rahmatullahi alayhi at-Taymi kon an Jabir ibn Abdillah mu jële Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ka'b ibn Salima ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi Abu Abdirrahman ñi Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu ma moo bàyyam anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man qaala hiina yasma'u an-nidaa allahumma rabba haadhihi ad-da'wati at-taamma was-salaati al-qaa'ima aati muhammadan al-wasi muhammadan al-wasiilata wal-fadiilata wab'athhu maqaaman mahmuudan alladhii wa'adta hallat lahu shafaa'atii yawma al-qiyaama kon noonu la ko al-imaamu hujjatul islam wa amirul mu'minin al Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di solo léegi laaj bu njëkk bi ginnaaw beneen njàngat ginnaaw njàngatu taxriij bi nii mu des mu ne koo fee xal ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu bi mu am. Euh, mooy euh, buntu bi di wax ci ngëneelu noddu baabu fadlil azan euh, mooy wasila yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ku ko ñaanal boo jullee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku wax ci xadiis ibn Amr bin gisoon radiyallahu anhu képp koo xam ne daal di ngay wax boo déggee noddukat bi li muy wax nga wax ko ginnaaw gi euh, nga daldi di julli nga daal di julli nga daal julli ci li nga xamante ne mooy ci man ndax ku julli ci man benn yàlla julli ci fukki yoon ginnaaw gi summa salu li al ginnaaw gi nga ñaanal ma al wasila loolu mooy ngëneelu Euh, euh, euh, bu lëkkaalee ma bunt bi mooy nag ñaan googee yeneen saa saa wax ñu ana nan lañ koy waxe nan la ko formuler kàddu yoo xamante ne moom bu ko formuler ah yooyu mooy yi gën a màgg waxe ko moom ni mu ko waxe ak ni mu ko jàngale mooy li gën a mu ëndil ñu ko fii moo daal imaam xaar ginnaaw bi ëndee xadiis ibnu amr bi mu renforcer ko xadiis yi na abu sa'id bi nga xam ne waxoon naa la li qaa'ilin an yaqul nit mën na wax waa mais pourquoi imam indi fi loo xam ne amoon na ci xadiis bari idaa sami'tumu nidaa fa qulu kama yaqulu al-mu'adhdhin bu ngeen déggee nodd wax leen comme lii noddukat bi xam nga loolu xadiis ibnu amr bi wax na lu meloon idaa sami'tumu nidaa fa qulu misla ma yaqul waaw mu renforcer ko loolu dóoru indi nag wasiila nan lañ koy ñaanale nan la koy nentuwaay saa saa waxe lañ koy ñaanale muy kàddu yi nga xam ne moom lañ di ne man qaala képp ku wax xiina yasma'u nidaa jamono loolu wax nañ ci sànq ne xadiisu Sayyidina ibn Amr bi leeral ne ne xiina boobu du jamono du parce man na nekk euh, euh, que mooy bi ma koy dégg may wax leneen alors que loolu wax nañu bu boobaa lan la ñuy wax ci xadiis Sayyidina Umar ida qaala almuazzinu allah ida qaala almuazzin allahu akbar allahu akbar wa qaala ahadukum thumma qaala kenn ci yéen wax allah akbar allah akbar mu ne ashhadu la ilaha mu ne ashhadu an la ilaha kon xam nañ ne jamono jooju kon du jamono jooju jamono ji nekk mooy bi mu wax ci hadis ibnu umar bi ibnu amr bi bokk mais boo waxee li mu wax ba pare du julli ci man ba pare daal di may ñaanal wasiila kon ñu xam ne kon jamono jooju mooy bërëbum waaw loolu nag taxawoon nañ ci kene yooyu bu ko waxtaanu koo gëj a gis wala gëj a gise yàqal waaw li ci yonent bi saa saa wax dafa rëy lool waaw sa shafaa googu bokkul ak shafaa nga xam ne moom lay ñëw di defal ñëpp parce que boobu hatta al muznibun waaw waaw sallu ala sajidil xussat shafaatuhu ahlul kabairi kay yandu minan niqami loolu waaw bokk na ci xadiis yi nga xamante ne nii boo demee qabru bi yonent bi alayhi salatu wassalam dañ ko faa allahu akbar ah <laughs> loolu bon borom kii euh, xilaas daal di koy way <laughs> waaw waaw dulli leen ala ki nga xam ne dañul dafa masula deñ di di di di di di di boroomam moom xolam léppam dafa masa sujoot dafa masa topp toroxlul boroomam muy sallallahu alayhi wa nga xam ne xussat daal dinañuy jagleel safaatuhu loolu nag mooy la gën a jagloo tekkiwul ne moom ram moom kese benn ram la boo xam ne pour Euh, ahlul kabaa'iri kese non am na ñoo xamante ne du ñu ahlul kabaa'iri waaye yonent may saasam da leen di mu ñu dina yëkkatiku ci daraja waaw waaw même bu dee doo taxaw naan nit ñi amul ahlul kabaa'iri ndax yonent saasam nee na kullu bani aadama xataa doomu aadama yépp alayhimu salaam xataa ñoo susceptible di def ay erreur te ñoo def ay erreur waaw wa xayrul xataa'iin ñi gën ci ñiy def bakkaar nag alhamdulilah mooy ñi nga xam ne bu ñu kiiwee delluwaat seen borom tuub kon mooy eh, ahlul kabaa'ir ñooñu eh, dafa am loo xam ne moom lañ ko ñoom lañ ko gin a jegeel parce que mooy la nuwaas doon wax rek ah waaye borom bi ñun moom bu dee ne suñu sa ram mu sak sak sak <laughs> ak yooyu ñun yaakaaruñ ko waa kan lañuy yaakaar ñun <laughs> wax na dëgg waxoon naa la lu naayis la wax moom <laughs> waaw rahimahullah kon mooy eh, yonent bay saa dafa am ay ramm yu bari ki wax lii dafa am lu jagloo ramm gu jagoo boo xam ne bokkul ak bële parce que bële mooy ash-shafa'atul uzma mooy bi gën a màgg nag mooy bi nga xam ne bu ko defee ci la borom bi di rammu ñëpp ci la borom bi di àttee jaam yi sinon bu dul woon loolu du àtte kenn du àtte kenn boobu moom mooy tax ñu àtte jaam yi te moom lañ la doon wax bi nit ñi di dem comme moom lim ñu ko nettalee jógee euh, fii di dem ci Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam ñii dem feneen ak feneen ba li nga xamante ne nii ba ba nga xamante ne nii kon loolu du du du du du du du euh, googu gu mag googu nga xam ne moo tax waaye dafa am bu jagoo boo xamante ne boobu lay wax ne xallat lahu shafaati ku def lool kon bokk na ci ngëneel li mooy borom bi day def mu jagoo li nga xamante ne mooy shafaa yonent bi alayhi salatu wasalaam ta mooy wajabat comme nim ñëwee al imaamu Tahawi soloo na ko ci hadith ibn Mas'ud mu ne wajabat lahu waaw waaye waxoon nañ la du li li xalla yaxillu mooy dagan na bon xalla yaxullu mooy wàcc na ci kawam wàcc na ci kawam voilà eh, mais du dagan parce que daa masul woona nekk lu xaram bay dagan waaw kon Euh, loolu lu ama am lu lu ama am solo la loolu lu ama am solo la léegi kon ñu gis ne euh, kon ràmm googu yeneen tibari saa saa dafa am ay ràmm yu bari waaw am na ñoo xam ne da leen di ràmm ñu dugal leen àjjana bi gayri xisaab am ñoo xam ne dañ leen di gine yëkkati ay daraja ku nekk nag selon jëf ja nga def ak taxawaay ba nga taxaw woon maqaama ba nga taxaw woon Ah, yonent bi alayhi salaatu bu ñëwee di la ràmm yow selon loolu la ki wax lii nag moo tax it gu jagoo la waaw gu jagoo la il faut pas mu nekk koo xamante ne ni euh, mooy bu mag bi non kon loolu mooy ngëneel gi nga xam ne moo nekk moo nekk ci li nga xamante ne mooy wax ñaan gi lëkkaale ma bunt bi moo tax léegi bokk ci li nga xamante ne ginnaaw loolu moom lañu ci jàng mooy euh, boroom xam-xam te yàgg nañ ko gis daa war a nekk koo xam ne euh, mahma saa bu ma nee leeralal ki nga xamante ne mooy euh, euh, taalibe yi loo xam ne ngëneel gu mag loo xam ne mën nañ ci tonowoo jële ci ay darajaat yu mag loolu tonowoo ci ci seen wàllu seen diggante seen borom na leen ko xamal waaw comme yeneen tubaab saa saa xamal ne képp koo xam ne dégg nga nodd bi euh, après bu paree nga wax lii waaye wax nañ la wax lii li koy leeral mooy doo dégg nodd gi nodd gi pare rek nga ne allahumma rabbana wa tamma no waxoon nañ la bi ñuy gi xadiis Seydina Abdu Abdallah ibn Amr ne azan basiki yama xamoon année deux mille dix yi ñoom dañ doon ñëw rek commencé mu jeex nodd bi jeex laa ilaha illallah rek mu wax lii sans julli ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam hmm? alors que dane fële képp ku wax bu ñu leen wax lii noddkat bi wax xadiis Seydina Abdallah ibn Amr ah léegi sallu alayya ginnaaw ngeen julli ci man waa après wax ku julli ci man benn yàlla julli ci wa fukk ginnaaw mooy summa salullaha li al wasila ginnaaw bi ngeen ñaanal ma yàlla li nga xam ne mooy daraja ju kawe joo jële voilà al wasila kon noonu lay demee lool mooy agencement bi étape yi noonu la kon wasila gii bala nga ko ñaan na waxoon li noddukat bi di waxta loolu taxawoon nañ ci suñu xadiis bi ñu génn ci masaa'il yi ñu gisoon loolu taxawoon nañ ci bu baax léegi nag boo paree nga door a wax ñaan gi am na rak leneen loo xam ne moom la ñëwee euh, mooy euh, am na ci riwaayu imaam al-Bayhaqi comme niñ la ko fooxa woon foo xam ne daf cee yokk innaka la tuxlifu al mooy la allahumma rabba haadihi ad-da'wati at-taamma was-salaati muhammadan al wal-fadiila wab'athu maqaaman mahmuudan alladhii wa'adtahu moom nag ci riwaa imaam al-Bayhaqi mu yokk ci innaka laa tuxlifu al-mii'aad ah, rahmatullahi alayhi foofu mu daal di ko fay yokk kon ah, ah, mu ngi noonu léegi nag lool al-maqaamul mahmuud hmm? al-imaam Ibnul Jawzi rahmatullahi alayhi dane Euh, euh, wal aksar ñu ëpp dañ ne anna al muraada bil maqaam al mahmuud waxoon nañ leen ci ñëw mooy ash-shafaa'a mooy ramm bi mu ne waqiila am na nag ñu ne ijlaasu ala al arsh mooy toogloo gi yonent bi alayhi salaam ñu ko borom bi di toogloo keroog ci arash am ñu waqiila ala al kursi am ñu ne ci kursi yi la koy toogloo euh, mu ne lii yëpp wax yi yëpp solo nañ ko ci ci ci ci ci ci Euh, ay mbooloo ci boroom xam-xam yi kon nag euh, loolu euh, ak jox ndiggal gi nga xam ne moom la koy jox ndigal yenkwal ko kàddu yoo xam ne yoo xam ne yu mëdd la yoo xamante ne xamagu ko nga xam ne jamono jooju mooy ki nga xam ne moom donc mooy tax borom bi daal di rammu jaam yi de voilà kon loolu lu am am solo la hmm? loolu gisoon nañ hadis sayna Ka'b ibn Malik bi tuddoon nañ ko sànq yeneen timalay saa saam xamal ñu lan mooy maqaamul mahmud mooy kàddu mooy jamono jooj nga xam ne ci la koy solloo euh, yoo ko borom bi di solal compalette bu verte mu wax masha Allah lu mu wax mu ne kon loolu mooy maqaamul mahmud ne gis ne kon mooy kàddu yooyu mu koy yenkewal waaw kon loolu lu am am solo la kon nag ñu gis ne kon loolu dañ ciy jànge tamit li nga xamante ne nii mooy euh, kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëneelam yi nga xam ne moom la moom la ko boroom bi defal waaw ci kaw ja al alamin mbooleen bindee fi waaw mbooleen bindee fi mu defal leen loo xamante ne nii mu defal ko loo xam ne defalu ko kenn waaw defalu ko kenn waaw waaw ndax mooy habibullah mooy habibur rahman daal di koy jagleel al wasila al fadila waaw nga xam ne loolu mooy yi nga xam ne witri la ay kii loo xam ne witri la moom kenn kefee ko mën a am waaw comme comme ni mu ko waxe comme ni mu ko waxe moom euh, euh, alayhi salatu wassalam te loolu yoo xam ne moom witri la xatta ci wilaaya yi daawam yoo xam ne kenn moo ko mën a nekk waaw waaw jeex na keneen manu koo nekk loolu nag dañ koy jàng ci xadiis bi keneen loolu mën a nekk la moo tax yeneen bay saa saam sunu xadiis yi na Abdallah ibn ne boobu laa yan bax laa yan bax yelluwul laa yan bax yelluwul ci kenn kenn benn benn jaam benn jaam benn jaam boo xam ne euh, ku benn kenn kese kenn kese kenn kese waaw kenn kese waaw kenn kese moo ko yelloo moom la yelloo lool mooy maqaama witriya yi nga xam ne moom la boroom xam-xamu suufi yi akaabirul ulama di wax luy daw wane ne loolu lu tegu la kon euh, lii euh, euh, amatina solo mooy bu ñu ko jëndee qiila wa qaal <laughs> wa kasratul <laughs> wa idaatul maal buñ koy jëndee qiila wa qaal waaw ay qiila wa qaal waaw nee nañu je pense que voilà yooyu déedéet na nga ko na nga balewlu te nekk lii nga xamante ne moom ngay wax mooy lii mooy lépp solo leneen loo man di nekk al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala